أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الميسور kon ñoo ñëwati ci téere grammaire bi di grammaire allégée xam ne dañ ko yombal ngir ñi door teg seen jéego bu njëkk ci wàllu naxwu di grameer arabe insha allahu taala tey comme ni ñu ko waxoon ci jataay bee weesu ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañu al fi'lul mudaari'ul majzuum ñaari partie nga xam ne majzuum li fi'lin wahidin wa majzum li fi'layni yooyu yëpp gisoon nañ leen ci ndimbalal suñu boroom subhaanahu wa taala amoon na exercice yoo xam ne war nañu ko corriger léegi après insha allahu taala comme ni ñu ko waxe woon nag kon tey vingt-troisième leçon bi vingt-troisième leçon bi muy al mu'rabu wal mabni al wal mab niyya loolu ci kuuru neuvième cours bi defoon na tam tamhid muy laytaal laytaay nga xam ne moo doon jalon yi foofu la ko njëkkoon a teg mais da ko waxoon noonu rek defoon na benn astérix li mu defoon na sept leçons sera complétée en cours d'année leçon 23 di ñemee ci neuvième cours bi pas ci fichier yi mais ci nim toftalee livre bi boroom téere bi ummu sakina rad na ko yàlla jàppale euh, tamhid loolu gisoon nañu ko tamhidun lil mu'rabi wal nii lool am na luñ ci waxoon dañ ne woon nag fii lañ koy gina a leerale mu ne bind bii de dinañ ko gën a leeral ci bind bi nga xam ne mooy mooy ñaar fukkeel ak ñett bu ñu ci tollee ci lool nag ci mbaaxuk suñu boroom tollu nañ ci tey yàlla na ni mu defee ñu fekkewaat lii nii ba nekkaat ci yàlla na def ñu jeexale ko noonu téere bi te lépp liñ ciy sàkk ñu am ko ci mu weesu liñ ciy am muy lan muy li nga xamante ne mooy bunt bi nga xamante caabi ji nga xam ne moo ñuy permettre ñu ubbi buntu xam-xam xam-xamu diine yi boo xamee langue arabe ci ngay mën a di utiliser nag nga xam ne di jëfandikoo téere boroom xam-xam yi li ci njëkk jëm ci wàllu alxuraan firi yiñ ko firi axaadiisu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak téere yi mag ñu baax ñépp radiyallahu taala anhum ci ñoom lool nga ci mën a dugge bu dee nag amoo langue bi nag mooy ah xanaa léegi ngay déglu koo xam ne xam na ko bu ko defee te muy sukkandikoo ba ñu sukkandikoo moom it ci maa xam langue bi rekk waaye di sukkandikoo ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullaahi raximahumullah kon almoorabu wal mabni mu ne almoorabu nuqtataani day définir huwa maa yataxayaru aaxiruhu bi taraakiibil kalaami mu ne almoorabu almoorab huwa mooy li nga xam ne huwa mooy li nga xam ne yataxayaru day changer jeexi talam mooy lettre bu mujj bi ci muu bi day changer bixtilaafi taraakiibil kalaami selon ni ñu tëgge wax ji moom day changer selon bu dee sujet la wala comme bu dee complément d'objet direct la wala sujet la yooyu day changer niñ koy maase bu dee sujet nga xam ne bu comme damma bi maska bi bu dee complément d'objet direct ñu def fatxa bi comme yooyu noonu la lay wax nii mu ne almoorabu moo almoorab kon moom mu ne huwa mooy li nga xam ne maa yata huwa maa yataxayyaru mooy li nga xam ne day changer lan mooy changer ci baat boobu mooy moo boobu aaxiruhu finwam moo bi wala verbe bi wala ak lu mani doon bixtilaaf ci wuute taraakiibil kalaami ni ñu tëgge wax ji mu def astérisque mu def ci suuf ixtilaafu taraakiibi ixtilaafu taraakiibi awil awaamili daaxilati alayhi mu ne boo déggee nag mu ne day changer solon changement ni ñu tëgge wax ji léegi loolu la lay leeral mooy lan lan la ci jublu mu ne ixtilaafu taraakiibi awil awaamili daaxilati aleyhi mu firi ko ci français selon les facteurs donnant ces différentes déclinaisons arabe dans la phrase arabe kon moom day change selon yi nga xamante ne buñ duggee arabe nga xam ne mooy tax affaire yi di changer bu ma nee jaa a ibrahimu ak ra'aytu ibrahima nga xam ne ibrahim mu ak ibrahima selon yooyu lay changer kon loolu mooy al moorab moorab mooy kon moorab li ngay jàpp mooy kon moorab moom day changer fin yi niñ koy maase ndeke moom du figé voilà du yem ci benn mbir rek nii lay mel du mas a changer déedéet day changer selon ni mu nekk ci rôle bi muy jouer ci biir phrase bi bu dee sujet la moom mu changer niñ koy maase bu dee complément d'objet bu dee sujet ñu def ko masculin lonk dama bu dee complément d'objet direct la mu nekk fatha wala bu dee xarfu jar da ko jiiti comme ala muu la mu nekk kasra tamit bu dee fi'lul mudari' majzum yu mel noonu yëpp nga gis ne dañuy changer nga gis ne bii nekk man mansuub nekk fatha wala waaw wala euh, ñu xasaf nuun bi mu nekkee rafa fi'lul mudari' al marfu nga gis mu nekk damma léegi kon loolu mooy almoorab comme jaa a ibrahimu raaytu ibrahima mu ak ma lool nga gis ni day changer kon lool mooy almoorab mu ne almabni yu nuqtataani huwa maa yasbutu aaxiruhu ala xaalatin waaxidatin mu def entre parenthèse aksul moorabi mu ne almabni yu li ñu naan almabni nag ci arab huwa mooy li nga xam ne yasbutu day yasbutu aaxiruhu mooy feewam mooy lettre bu mujj bi day sax ci ni mel ala xaalatin waaxidatin ci benn melo mu ngi mel ni euh, xarfu jar ala ala manuma laa boobu noonu xam nga fatxa lañ maas ci kaw laa bi manu manu la àddina du neex ak a mucc di neex ak nu man di dem ba ma def ali wala alu déedéet ala ah rek laay wax mooy la boobu noonu ñu commencé du changer loolu lañ naan almabni moo tax mu ne huwa mooy li nga xam ne huwa maa mooy la nga xam ne de yasbutu day sax aaxiruhu feewam ala xaalatin waaxida ci benn melo mooy benn xaal lay nekk benn état du masa a changer ci état boobu noonu mu def aksul mu'rab bi lii nag mooy contraire mooy contraire u almorab almorab mooy bi nga xam ne moom fin bi mën nay changé selon li muy rôle bi muy jouer ci phrase bi alors que nii rôle bu mën a jouer ci biir phrase bi moom ni ñu commencé du changé léegi kon mu ne al alaamaatul asliyatu fil asmaa yi al alaamaatu màndarga ya nga xam ne al asliyatu ñooy cosaan koju cosaan lañu fil asmaa yi ci tur yi mu ne tur yi dafa am yoo xamante ne nii ci tur comme bu ma nee rashidun wala malikun zubayrun ak yooyu ainsi de suite yooyu dañoo am ay façon yoo xam ne ay màndarga yoo xam ne dañoo nekk cosaan ci tur yooyu mooy fin yee tax ñuy wax comme soit rashidun day nekk damma mën na nekk damma bu dee lan dafa nekk mooy day nekk loo xam ne dañ koy damm bu dee rafan la rafan bu dee dañ koo war a rafan ñu dam ñu damm ko comme bu nekkee sujet mooy ki jëf-jëf ji bu ma nee jaa a rashidun mooy jaa a dikk na kan moo dikk rashidun dun laa wax gis ne li tax ñu ne dun mooy kan moo ñëw ñu ne la Rachid kon dafa topp Rachid ndax comme que Rachid mooy sujet moo ko mooy sujet bi non moom mooy sujet bi kon nag dun ngay wax comme bu ma ne woon qaama bilaalun qaama taxaw na bilaalun bilaal bilaalun laa wax te waxuma bilaalan loolu ci màndarga yi nga xam ne yooyu kojuk cosaan lañu ci tur yi nga xam ne bu dee dañ koo war a rafaa mu nekk mubtada dinañ ci ñëw insha allah wala nañ jàppagul pour l'instant mu nekk sujet dañu koy maas ak damma yañ koy rafaa damm ko moo tax ñu naan jaa muhammadun waqafa bilaalun shariba bilaalun jaa zaynabu jaa at zaynabu jaa at dikk na zaynabu nga gis ne loolu tur yooyu nga gis zaynabu bilaalun rashidun xaalidun ainsi de suite loolu mooy bu njëkk bi nga xam ne mandargaay fin wu mu kii euh, tur yi nga gis ne day nekk soit mu nekk rafa bu dee dañ koy rafa bu dee sujet la moo jëf-jëf ji beneen màndarga bi mooy alfatxatu bu njëkk bi moo doon ad dammatu te boobu mooy bu dee dañ koy rafa mu nekk sujet beneen mandarga bi mandarga yi liñ ci jublu mooy maas yi ñu leen di maas ci fin yi beneen bi mooy alfatxatu mooy bi nga xam ne maas kii rëdd la mooy da rëdd benn rëdd bu bu mel ni lu taxaw noonu rek benn rëdd bu bu tëdd mais bu ndaw lool bu dee dañoo war a nasab tur bi buñ koy nasab fatxa ñu defe ko fatxa fataa mooy dañ koy def benn fatxa mooy da ngay rëdd benn rëdd ci kaw kaw bu ma defee la ma jël benn rëdd bu ndaw def ko ci kaw bu ma defee da daal bi ma del benn euh, rëdd def ko benn trait bu ndaw rek comme bu may def ay ay kii euh, rëdd yu bu ndaw teg ko ci kaw mu ne loolu bu boobaa la ñuy wax comme exemple ra'aytu moom mu joxe exemple ra'aytu muhammadan ra'aytu gis naa muhammadan ndax muhammadan lan la muhammadan mooy ki nga xam ne moom moo jëf-jëf yi mooy non jëf ji ci moom la dal mooy du moom moo gis mais dañ koo gis ra'aytu gis naa kan laa gis muhammadan te manuma wax ra'aytu muhammadun manuma wax ra'aytu muhammadin déedéet ra'aytu muhammadan ndax foofu muhammadan dafa nekk palaasu maf'ulun bihi te maf'ulun bihi dañ koy nasab te niñ koy nasabe bu dee kii bii moo bi dañu koy fatxa kon fatxa moom ci màndargay cosaan yi nga xam ne ci tur yi moom ci la bokk exemple na bi mu njëkkoon a joxe ci damma jaa a muhammadun la joxe woon jaa a dikk na ci yi ñuy rafaa muhammadun bi mu joxe ci fatxa mooy ra'aytu gis naa dan léegi gis nañ dun ak dan mu des alkasratu mu ne bokk na ba tey ci mandargaay yi nga xamante ne ni al asliyata yi kojug cosaan nga xam ne mandargaay cosaan lañu ci tur yi ginnaaw damma nga xam ne buñ defee damma mooy bu dee sujet la buñ defee fatxa mooy complément d'objet direct la léegi mu ne la bi ci bi ci mujj mooy alkasratu alkasratu mooy bu ñu maas kasra ci suuf rëdd boo xam ne ci suuf nga koy def mu ne jar ran mooy bu dee da koy jar comme majruurun bil kasrati wala majruurun bi fii mooy fii ban fii bi nga xam ne moom xarfu jar la waaw léegi mu ne exemple sallamtu ala muhammadin sallamtu ala nuyu naa muhammadin muhammad mooy nuyu naa mu ala muhammadin te waxuma ala muhammadun wala ala muhammadan ala muhammadin nga gis ne kooku kon tur bi moom tey fii lan la fi nekk ndax xarfu jar bi di ala moo dugg ci moom moo tax ñu def ko lan muhammadin alors que bu nekkuloon loolu bu doon sallama muhammadun boobu muhammad moo nuyoo mais sallamtu ala muhammadin mooy man maa nuyu muhammad nga gis ne fee dafa nekk sujet buñ jëloon même kii bi ma ne jaa a comme buñ jëlee exemple bu njëkkoon a joxe pour léegi gis nañu fi muy nekk damma jaa a muhammadun fi muy nekk fatha mooy boobu sujet la kenn moo ñëw muhammad fi muy nekk fatha ra'aytu muhammadan ndax moom complément d'objet direct damaa gis muhammad beneen bi nga xam ne moo ci tegu moo ay kasra bi nga xam ne ci suuf lañ koy ma sallamtu ala muhammadin nuyu naa muhammad léegi nañ jël même mot bi muhammad bu la neexee nga jël rachid bu la neexee nga jël xaalid bu la neexee yow yaay xool tur bi ngay jël léegi nga ñëw lii ba léegi fii nii nga jël benn phrase boo xam ne même même même verbe bi lay doon mais muhammad day changer bu ma nee jaa xaalidun wala muhammadun nañ jël xaalidun jaa dikk na xaalidun xaalid foofu lan la xaalid lan la fi moom moo ñëw kon moom mooy sujet bi nga xam ne kon lan la ñuy def dañuy rafaa foofu damma lay nekk xaalidun ba léegi lool kon ñu ngi ci màndargay tur yi nga xam ne damma moom lañ njëkk a gis bi ci tegu ba léegi buñ jëlee dañu ne jaa xaalidun xaalid ñëw na bu ma nee euh euh darabtu xaalidan darabtu dóor naa xaalidan xaalid foofu xaalidan laa wax ndax aji jëf ji ci kan la dal ci xaalid kon moom fii nii du fi sujet mais complément d'objet direct la mooy jëf ji ci kawam la dal te complement d'objet direct fii nii day nekk lan fatxa dañ koy nasab fatxa moo tax ma ne xaalidan léegi kasra ma ne jitu bi xaalidin wala indi naa xaalid wala mooy bu ma nee jitu bi ñu laaj ma benn affaire par exemple ne ma ana ana ana sa téléphone bi ma ne jitu bihi indi naa ko maa ngi ànd naag mu ëndeele naa ko wala ma ne jitu maa xaalidin voilà nañ jël boobu jitu dikk naa maa xaalidin ànd ak xaalid maa xaalidin ndax maa moo tax ma moom bu duggee dangay ngay def xaalidin comme fii léegi kon loolu mooy màndarga yi nga xam ne yooyu cosaan yi nga xam ne ñoom pour tur yi la léegi nag ñu ñëw ci verbe yi loolu gis nañ tur yi léegi nag mu ne al alaamaatul asliyatu fil afaali al alaamaatu màndarga yi signes yi al asliya yi kojuk cosaan yi nga xam ne dañoo cosaane fil afaali ci verbe yi nag cette fois yi mu ne ad dammatu ba tey ak al fatxatu ak mais nag bi doo wax mais as boo gisee tur yi dañoo gisoon ab dammatu mandarga yi si wane ne lii tur la nga xam ne dañ leen ciy fekk mooy damma comme muhammadun ak fatha muhammadan ak kasra muhammadin léegi nag fii nag siiñu ñu ngi nga xam ne cosaan lañ pour verbe yi ad dammatu la comme yadxu lu yadxu lu lu boobu yadxulu ak tamit alfatha comme lan yadxula lan la gisoon nañ lan minan nawaasibi moom dafa bokk yi nga xam ne bu duggee rek day nasab day nasab verbe bi nga xam ne moom moo ko jiitu moo tax boo dugalee lan yadxu la ngay wax alors que bu ci newloon diitu da nga naan yadxu lu nga gis ne damma lu fatxa bi nag dangay dugal lan lan yadxu la sukkoon bi nag mooy comme jasme liñ gisoon nga ne lam yadd xul lam yadd xul duggul lam yadd xul moom duggul kon ñu ñëw kon ci exemple yi mu joxe mu ne al alaamatul asliyatu fil af'al màndarga yi nga xam ne yooyu cosaan lañu ci verbe yi nga xam ne ñoom verbe mënoo ko fekk lim la bëgg a wax lool mooy mënoo ko fekk ci beneen étape yoo xam beneen xaal beneen état boo xam ne du yi soit dañ koy maas damma fin bi fin wu verbe bi wala ñu maas ko fatha wala ñu maas ko sukun bi mu doon wax ci ismi ismi yi tamit noonu la mooy ci tur yi soit dañ koy maas damma wala ñu maas ko fatha mooy fin wu mot bi ça dépend nag fi mu nekk ci phrase bi ci lay changer wala ñu maas ko kasra kon nga xam ne sukun fan la am sukun doo mës a gis tur boo xam ne sukkoon lay jeexe même di dégg mais nag bu ñuy wax dangay dégg ñu naan ay na ibrahim xam nga hiim lañ wax mais dëgg-dëgg ay na ibrahimu la mais ni ñuy waxe comme que damay taxaw euh, bu boobaa duma liir fin bi dama koy def sukkoon taxaw bi lool ci wax la mais bu ma bind ñu ma ne ma maasal manumaa ñëw def ay na ibrahim déedéet ndax tur la te tur moom du jeexe sukkoon soit mu nekk damma wala fatxa walla kasra kon loolu leer na léegi bu dee nag verbe yi la verbe yi moom mën na jeexe damma mën na jeexe fatxa man na jeexe sukkoon te moom du jeexe kasra léegi kon ñu ñëw ci mu ne ci màndarga yi yooyu cosaan yi nga pour euh, verbe yi ad-dammatu mooy maskalonk rafan bu nekkee rafa buñ ko waree rafa damma la ñuy def verbe bi comme yadhabu yadhabu bu boobu nga xam ne damma la mu ne bokk na ba tey ci màndarga cosaan yu verbe yi alfatxatu nasban bu dee nañ koo war a nasab comme lan yadhaba lan yadhaba lan yadha ba lan yadha ba lan yadha ba ba gis ne loolu fatxa la beneen màndarga bu mujj bi nag mooy assukuunu mooy maas ka bu rond boobu dañ koy maase mooy dañuy de benn rond bu ndaw jazman bu dee dañ ko war a jazam gisoon nañ fi'lul mudaari al majzum mu ne exemple lam yadhab lam yadhab te bi amu ci lam yadhab walla lan yadhab bi wala yadhab bi déedéet soit yadhabu boobu rafaan la ñu def ko damma bu dee dañ ko war a rafa wala fatxa bu dee comme lan dañ ko war a nasab lan yadhaba wala sukkoon bu dee jazm la comme lam yadhab léegi mu ne aqsaamul kalimaatil mabniyati wal mu'rabati aqsaamul kalimaati aqsaamul kalimaatil mabniyati wal mu'rabati aqsaamu xaaji xaaj alkalimaati baat yi nga xam ne almabniyati ñoom ay mabni lañ loolu waxoon nañ mabni mooy lan sànk mabni mooy yi nga xamante ni terminaison bi du changer masque biñ ko masque fin bi fu mu man di nekk ci ci phrase bi moom du changer noonu rek lay mel comme ala ak ilaa waxoon nañ yooyu mu ne kon aqsaamul kalimaati al mabniyati baat yi nga xam ne ñoom dañ leena da ñoom seen jeexital du changer wal rabati ak baat yi nga xamante ne nii ñoom seen jeexital muy lettre bu mujj bi day changer mu ñëw nag ci almabni lay njëkk a ñëw indil la yan façon lañu yan façon yan façon ngay gis yoo xamante ni ay mabni yi lañ nga xam ne ñoom duñu kalimaat yoo xam ne mabni yàlla mooy ñoom duñu changer fin bi duñu changer mukk ak lu ñu man di doon léegi après bu paree ci loolu mu dóor la ñëwal ci almoorab kon mu ne bokk na ci façon yi nga xamante ne nii catégorie yi nga xamante ne nii ñoom duñu changer mooy alxarfu alxarfu mooy xaraf mais tekkiwuñ ci la lettre xaraf comme buñ daan wax xarfu jar xam nga xarfu jar lu benn araf la du benn lettre ala xarfu jar la mooy particule lañ ci tudd lañ ci jublu al xarfu fuy particule lay tudd mais pas lettre buñ nee xarfu jar mooy particule bi nga xam ne day tax nga kasra nga maas ci suuf lii ñëw moo bi nga xam ne moom ci lu dugg moom la jiitu comme alal madrasati al madrasatu bu ma dugalee alaa ci kanamam damay def alal madrasati kon particule la boo xam ne alaa moom mooy tax ma maas madrasati kasra loolu lañ ci jublu mais du lettre kon mu ne bokk na ci catégorie yi nga xam ne ñoom duñu ñu mab nii lañu mooy alxarfu yi nga xam ne ay particule lañ mu ne jamiul xuruufi mbooleem particule yépp ñoom duñu ñu changer ñoom ci mabni la moo tax boo koy analyser da nga naan ilaa xarfu mab mabni voilà ilaa xarfu jarrin la boo xam ne mabni moom du changer ni ñu commencé nii du changer noonu la ilaa rek mën mënuma wax ilii ilu déedéet ilaa rek laa mën a wax mu ne kon jami'ul xuruf yi mbooleem particules yépp ñoom ay ñoom duñu changer ay mabni la mu ne exemple ilaa mooy jëm jëm benn bërëb comme a ak au je vais au marché je vais à l'école ila beneen bi hal gisoon nañ ko bi ñuy gis istifham yi yi ngay poser question hal est-ce que hal laa sa'altal xayla yabnata malikin in kunti jaahilatan bima lam ta'lami yuxbirka man shahida alwaqiata annani aghsha alwaga wa aghushu inda almaghnami loolu la kan waxoon Antarat ibn Shaddad moom male nga xam ne ndeysaan ca shu'ara aljaahiliyiina la bokkoon moom moomee di Antara ndeysaan Antara Antara Antara mu ne hal laa sa'alti alxayla ya ibnata Maaliki in kunti jaahilatan bimaa lam ta'lami yuxbirka man yuxbirki man shahida alwaqiata annani aghsha alwagaa wa aghsha inda almaghnami ca biir maan wa mudajjajin karihal kumaatu nizaalaha laa mumhinin haraban wala mustaslimi ndeysaan am naan kii ay ashtaanu birin ndeysaan ndeysaan amoon na solo na ñoom nag pour langue bi nii di nga gis ne ñoom ñu góor góor wax dëgg yàlla seeni wax moom moo taxit léeg-léeg dañ ciy référé wu dangay gis ñu naan la comme ni ko diw waxe woon ci tafsir yi da koy gis jël ni arab yu njëkk yi ni ñu doon firee baat boobu ngir wan la ne day tekki loolu Antarat ibn Shaddad léegi kon xal ci hal lañ nekkoon ndax hal laaj la hal laa sa alti foofu danan wax da wax ak euh, benn coroom ku ku ñoom ku mu bëggoon naan ko halla sa altil xayla nda lan moo tere yow nga laaj di wax ndaw si alxayla gawar yi kii fas yi yabnata maaliki doomi ndawam si nag ki ko juróon maalik la tudd moo tax yow doomi maalik in kunti jaahilatan bu dee dangaa nekk koo xam ne dangaa réere bi maalam mi li nga xamut yox birkat dina la xabaar man shahidal waqi'ata kat fekke woon xeex ba ma doon xeex bi ma lay wax ni njàmbaar ga ma fa def ba ila axiri al abiat li ñu amaloon solo mooy hal kon hal pour laaj la hal moom ci mabni yi la bokk te ci xuruf yi particulier yi la bokk kon moom it du changer hal bi manuma ko am ci biir phrase fu ma ko mën a am ci phrase bi du changer manuma ne ah, halu wala hali wala hala déedéet hal rek hal moom du changer moo tax danga naan moom mabni la ak wa mooy e conjonction de coordination mooy liy boole ak moodu ak ibra muhammadun wa ibrahimu voilà wa boobu tamit du neex a neex fu man di nekk même bu doon ci début wa wa wa wa wa wa wazan nuuni par exemple wazan nuuni id dhahaba mughadiban loolu wa boobu wazan wa bi manumaa fexe bam kii bam bam bam bam changé wala noonu lañ koy maase moom ci mabni yi la bokk mooy niñ koy maase du changé ak bi biwu xarfu jar comme bu ma nee billaahi mooy booy waat wala ma ne marartu marartu romb naa xam nga baa boobu moom baawul xasam la mais baabee baawu xarfu jar comme bu ma nee marartu bi zaydin romb naa zayd romb naa marartu romb naa bi zaydin nga xam ne bi boobu noonu moom it bi boobu manuma ne ko ba wanu ne ko bu bi rek lay doon moom it du changer beneen ci particule yi nee na la nag particules yëpp la yi ay exemple rek lay jox particules yëpp ñoom mabni lañ mooy ni ñu leen maase noon manoo ko changer aw walla bokk mais aw tamit day tekki wa day tekki léeg-léeg wa mais aw mooy walla bokk ou bien moom it du changer kenn manu koo changer naan naan awa wala awi déedéet ndax waxoon nañ la nag ci cas yoo xamante ne nii bu dee dafa am li topp ci moom dafa commencer dafa nekk euh, hamzatul wasli bu boobaa damay aw bi awi laa koy def comme bu doon alxatlu daa nekk ci kanam aw alxatlu xam nga waxoon nañ la ñaari sukkoon du dajee ci arab loolu ci kaa boobu rek ngay maase aw bi waaw boobu sukkoon bi nga maas ko wii cela ne veut pas que moom dafa changé changé wul mais fii lenn rek la dañuy bañ ñaari sukkoon daje moo tax ñu mais moo tax boo koy boo koy boo koy inrab doowu ne doo ne mabniyun bil kasrati déedéet déedéet loolu mënoo koo wax ndax kasra boobu dafaa nekk ndax li mu li ndax al bi ñëw ci kanam aw alqatlu te ñaari sukkoon duñ daje dañ naan awil qatlu voilà ci cas boobu rek ngay gis ñu changé ko te loolu boo koy inrab da ngay considérer ne ci cosaan ni mel la mooy du changé kon gis nañ ne kon particules yi jami'ul huruf yi mbooleem particules yi ñoom ay mab mabni lañ mooy duñu changé léegi al fi'lu yu ñëwee ci catégorie verbe yi mu ne ñaari façon verbe yii moom temps yi buñ ko conjugué verbe bi verbe bu ñu ko conjugué nii jëf ji bu ñu ko conjugué nii moom mooy ne moom it mabni la duñu changer almaadi yi mu ne exemple kataba kataba moom manumaa neexal xel di jaay ay manigance ba ne katabu déedéet kataba rek laa mën a wax kataba mooy bind na infinitif équivalent infinitif bu bind na écrire manuma ne kata bu manuma ne kata bi déedéet kata ba rek moom du changer ndax fi'lu maadi la kon catégorie xarf yi yépp la catégorie euh, verbe yi fi'lul maadi comme kataba xaraja daxraja jammala wala jamala azama haraba ainsi de suite yooyu duñu changer nga gis yépp balan ak faalu faalu boobu it mabni la manuma neexum xel ba ne faali wala faal déedéet faalu xaraju rakibu sharibu naamu loolu manuma ci dara boobu it du changer mu ne lool mooy fi'l madin bu dee verbe inaccompli la non accompli la moo xam ne dañ ko def ba pare mu changer moo mooy li weesu passé yooyu duñ changer comme kataba ak faalu hum faalu hum jalasu hum rakibu hum zalamu ainsi de suite mu ne beneen façon temps bi mooy al amru bu dee fin le amru lañ ko conjuguer verbe bi comme bu ma nee uktub loolu it mam nii la manuma koo changer manuma ne uktubu uktubi déedéet uktub ordre la impératif uktub bindal ijlis toogal ah ir euh, ir kab yéegal yooyu manuma ko changer comme ifaalu jëf leen kulu kulu ma ne kulu mooy lekk leen boobu manuma ko manuma ne kuli kuli bu ma ko waxee ko jigéen laay waxal anti kuli voilà mais nag fii du loolu bii bii mooy hum hum wala boog ma ñoo may joxe ordre ne yéen ñii vous yéen antum kulu laay wax manuma wax kuli manuma wax leneen manuma wax kulaa déedéet yooyu tamit du changer kon loolu mooy yi nga xam ne moo jëm ci catégorie verbe yi mooy fi'l madi lay doon ak fi'l amr ñoom ñaar duñu changer noonu ci mabni yi lañ bokk mu ne la ci wàllu tur nag catégorie tour al ism gisoon nañ catégorie al xarf gis nañ léegi al fi'l léegi nag ñu gis catégorie al ismu mu ne ad damair bokk na ci tur yi ad damair damir yi ñu gisoon fàttale ko mu ne yooyu tamit duñu changé comme ay huwa wa boobu doone mënoo wa neex ak mucc ba ne huwa huwi wala huwu déedéet huwa rek ak ana naa boobu du changé xaraj tu tu boobu tamit du changer xaarij tuma tuma boobu it du changer darabaha loolu it du ko changer doom du changer kum comme euh, diinu kum kum boobu ah non loolu it mën da changer loolu diinu kum xalamu kum madinatu kum kitaabu kum kum boobu it mën da changer léegi mu ne bokk na ba léegi ci tur yi ginnaaw ak damair yi nga xam ne ñoom duñu changer ay huwaak anaak yooyu mu ne asmaul isharati mooy tur yi nga xam ne ñoom lañuy utiliser pour junju pronom démonstratif hada lii bu ma nee ceci hada hada ci arab manuma ne hadu manuma ne hadi déedéet hada rek moom it du changer mabni la haula i manuma haula u wala haula euh, def shadda non sukkoon maske maske néeg wala ma ne haula a ah, déedéet haula i rek du changer ak zalika haula i mooy ñoom zalika mooy comme bu may wax barab benn mbir ba pare ne zalika loolu de loolu de waaw zalika moom it du changer zalika manuma wax zaliku manuma wax zaliki moom it du changer mu ne bokk na ba léegi ci tur yi nga xam ne ginnaaw ad damair ak asmaul ishaara al asma al asmaul mawsuula al asmaul mawsuula mooy euh, pronom relatif yi comme alladi mi nga xam ne bi nga xam ne te muy góor allati ki nga xam ne te muy jigéen man mooy celui man dha alladi yuqridu llaha qardan xasana li alxuraan wax ana ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moom mooy lebal yàlla leb gu rafet man boobu ana celui kii voilà mooy celui waaye man boobu par exemple man da changer tamit man rek la mën a nekk manuma mani wala mana déedéet ak maa man bi lil aaqil la woon pour ñi nga xam ne ismul isha ismu mawsul lil aaqil ngir ñuy xalaat maa ismu mawsul li ghayril aaqil moom ismu mawsul la boo xam ne ngir ñu dul xalaat léegi ba léegi mu ne ci ginnaaw ci euh, catégorie tur yooyu nga xam ne ay mabni lañ niñ leen maase du changer seen fin ak nu man di demee ci phrase bi ginnaaw ak damair muy damir ak al asma asmaul isharati muy prono démonstratif yi article yi nga xam ne démonstratif la moom la ñuy utiliser ak al asmaul mawsuula nga xam ne al asmaul mawsuula mooy les pronoms relatifs mu ne la bu mujj bi asmaul istifhaami mooy tur yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour poser question ayna yi gisoon nañ leen ayna ayna tazhab foo jëm u fan nga jëm ilaa ayna tadhab ana fan nga jëm wala ma ne ayna ar-rajul où est le gars qui était là ayna rajul alladhi kaana hunaak ana waa ji nga xam ne moo nekkoon fële ah ay na boobu moom it du changer manuma ay nu wala ay ni déedéet ak kayfa yépp pour poser question la alam tara kayfa daraba allahu mathalan shaja uh, ki kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyiba wala alam tara kayfa fa'ala rabbuka alam tara ndax gisoo kayfa naka voilà comment boobu it manuma ne kayfu wala kayfi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiili kayfa yi du changer ak kam kam bi nga xam ne damay combien voilà ñaata xaalis nga jënd lii kam boobu it du changer ak mataa saa soo xam ne saa yoo xam ne rek voilà mataa moom it du changer manuma ne mati walla matu déedéet ak man man alladhi qaala hadha hadha al qawl anakan moo wax wax ji man boobu manuma wax boobu changer ba mu des yii yëpp mooy ci kaa yi ma waxoon ne bu dee al dafa jiitu dafa ñëw après moom ñuy bañ ñaari sukkoon yi daje bu boobaa bi njëkk sukoon bu njëkk bi dañ koy def kasra cadre yooyu yëpp yooyu boobu rek la mën a nekk te bu boobaa boo koy i'rab doo wax loolu du tee nga ne mab nii la mooy du changer ak maa maa bi tamit maada qulta ana lan nga wax maa boobu it du changer léegi kon mab nii yi la kon mab nii boo ñëwee ci côté xaraf yi mu ne xaraf yëpp la particule yëpp ñoom mab nii lan mooy seen terminaison du changer bu dee verbe yi mu ne la fi'lu madi comme kataba ak fa'alu nga ne ko ak fi'lul amri comme uktub ak if'alu yooyu duñ changer mu ne bu dee ci tur yi ak damairu mooy damir yi comme huwa pronom personnel yi ay huwa ana tu ak yooyu ñoom duñ changer asma ul ishara mooy kii démonstratif yi article r démonstratif yi ñuy utiliser hada ceci ak yu mel noonu euh, yooyu noonu yooyu tamit duñ changer hada haula'i kadhalika wala al asmaul mawsula les pronoms relatifs alladhi allati allawaati man maa yooyu duñu changer asmaul istifhami comme ayna kam mata man ainsi suite yooyu duñ changer kon loolu mooy al mu ñëw nag ci al mu'rabu al mu'rabu mu ne al fi'lul mudari'u moom day day lan moom nag dañu almorab mooy bi nga xam ne fin yi day changer selon li muy jouer ci biir phrase bi rôle bi muy occuper ci phrase bi ci biir phrase bi ci la changement yi di opérer woo xam nga nii mooy moom lu man di demee du changer fin bi bii nag day changer mu ne al fi'l yooyu ñaari catégorie la fi al fi'lu verbe yi ak al ismu ak tur yi ndax xaraf yi duñ bokk xaraf yi neewoon nañ la xaraf particulier yépp ñoom ay mab mabni lañ kon kon buñ lay laaj mu'rab da ngay xam ne kon al fi'l ak al ism kon xaraf da nga koy génne particules yi ndax nee nañ la yëpp mabni la mooy du ñoom du ñu changer kon mënoo ko ëndi euh, case bi nga xam ne foofu yi fa nekk dañuy changer selon seen rôle ci biir phrase bi mu ne la kon al fi'lu verbe al mudari'u al fi'lu al bu boobaa moom day changer comme yaktubu huwa moom mi fi newul tey góor de il yaktubu mu ngi bind nga gis yàttu bu bu xam nga bu mooy damma nga jël même phrase boobu même même même sujet kii verbe bi muy yàttu bu jëf jooju bind boo ci dugaloon lan nga ne huwa lan yàktu ba nga gis ne kon changé na bu njëkk bi da amoon yàktu bu bii nga dugal lan nga am yàktu ba kon nga xam ne changé na boo dugalee lam nag huwa lam yàktub muy shadda baa bi nga gis ne baa bi nekk na bu yàktu bu nekk ba lan ba nekk ëbb nekk lam yaktub nga gis ne kon changement yaa ngoog fin bi léegi mu ne al ismu bu dee ci côté tur nag catégorie tur sarul asmaa yi li ëpp ci tur yi ñoom noonu lañ mel mooy dañuy changer am na nag ay tur yoo xam ne duñu changer ay mabni lañu mais yooy dañu raar mais li ëpp ci tur yi aktharul asmaa yi ñoom dañuy nekk yoo xamante ne nii seen fin fin wu lettre bu mujj bi ci ci baat bi ci tur ci mot bi day changer selon sa position wala sa rôle bi muy jouer li nga xamante ne nii loolu lay jouer ci biir ci biir verbe bi comme rachidun rachidun comme bu ma nee jaa dikk ne rachidun rachid nga gis ne kon dama ko lan maas nga xam ne kon rashid kon da gis ne rashid dama koo maas lan dama koo maas ñaari damma ndax moom sujet la comme que rashid sujet la moom moom bu dee sujet mooy ki jëf-jëf ji jaa dikk na kan moo dikk ma ne rashidun rashid kon moom al mu'rab la ci grammaire kon moom mu'rab la léegi nga ne ma waaw boobu leer na mais bu jox ma beneen ma ne la alkitaabu ndax rashid tur la rashid moom tur la moo tax dañ na li ëpp ci tur yi beneen bi nga am alkitaabu muy le moom it tur la mooy non la non mooy rashid mën na nekk jaa a rashidun marartu bi rashidin darabtu rashidan alkitaabu ishtaraytul kitaaba hein saqata alkitaabu saqatat rot na wadd na alkitaabu téere bi ishtaraytu mooy jënd naa alkitaaba ndax foofu jëf ji ci moom la lan laa jënd téere kon ma def ko nas nasab ishtaraytu jënd naa alkitaaba saqata daanu na alkitaa euh, alkitaabu téere bi wala nga ne euh, jalastu ala alkitaabi toog naa ci kaw téere bi nga gis ni am nañ ishtaraytu alkitaaba saqata alkitaabu jalastu ala al bi nga gis ne baa yi day changer shukran comme bu ma kenn defalee dara mën na ko shukran walla noo pas shukran boobu bii mooy même la rek même bi la mooy bu ma nee comme euh, shakara yashkuru shukran shakara cant sant na yashkuru dina sant shukran ak cant léegi euh, bu ma nee shakarahu shukran da ko sant ak cant nga xam ne kon shukran bi moom man na changer li lay wan ne mën na changer mooy le fait que mu nekk ñu doubler ran bi loolu mooy liy wan na changer na moom it tur la te tamit day changer ndax shukran lan la shukran kii la nu mu tudd masdar masdar te masdar moom ci xeetu tur yi nga xamante ne nii moom masdar boobu noonu day changer shukran muslimuuna tamit moom gisoon nañ ko jamoo lan la jamoo muzakkar saalim muslimun muslimuuna waxoon nañ la jamoo muzakkar saalim mooy pluriel bi nga xam ne dañ koo góoral boobu noonu day am waaw ak nuun muallimun al muallimuuna muslimun al muslimuuna mu'minun al mu'minaat al mu'minuuna loolu noonu bii bokk na ci almoora bi nga xam ne day changer ndax il suffisait nga amoon euh, jaa al muslimuuna maratu bil muslimiina romb naa al muslimiina jullit ni jullit ñi léegi loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci al mabni ak al mu'rab léegi mu des tamrin muy exercice tey nag benn exercice la moo tax deful tamarin tamarin mooy plurielu mooy les exercices des exercices alors que tamrin mooy un exercice mooy dangay ngay ta maran ba ngay kii nu mu tuddati di exercer wu ngir gën a yiñ jàng nga man ko mu ne exercice bi bayyinil kalimaati mooy li ñu doon wax sànk bayyin la woon alkalimaati bayyin leeralal alkalimaati ñu dindi sukkoon bu njëkk bi ndax ñaari sukkoon bu yin bi ak al ñu dindi benn bi mas ko kasra muy bay bayyinil kalimaati leeralal baat yi nga xam ne almabniyati ñoom du ñu changer moo yi nga xam ne fii ñoom seen fin du changer wane ko suwaa nga def ci benn trait wal morabata ak wane tamit waneel waneel ba léegi baat yi nga xam ne ñoom dañuy changer seen fin yi selon seen rôle ci biir phrase bi ay baat rek nag la joxe ay nom ay nom wala ay fi'l wala ay xarf muy verbe wala particule wala ay no yow nag yaay xool moom ci ban catégorie bu la neexee nga def benn case benn ay benn kaas boo xam ne da ngay def benn côté bi nga def almorab wala boo bindee almorab beneen bi nga bind almabni léegi yi changer yépp yi nga xam ne seen fin man na changer nga def ko ci morab yi nga xam ne nag moom du changer nga def ko ci mab mabni loolu la la wax wala tamit man nga bind man nga jël yi nga xam ne mab mabni la nga def benn trait ci suuf rëdd ko benn rëdd yi nga xam ne moo rab la nga rëdd ci ñaari trait ci suuf ngir wan lii la mu ne kon ay ca ñu dem allazi allazi mooy lan mooy ki nga xam ne ismu lan la ismu mawsul mooy ki nga xam ne pronom relatif léegi yow yoo kooku yaay xool est-ce que mabni la wala moorab hum mooy ñoom il avec s ñi fi nekkul haadihi lii de celle-ci jigéen lu jigéen lii de lu ñu jigéenal la mën nekk nit mën na bañ a nekk nit tamit haadihi sa haadihi at-taawila taabal yi cette table haadihi tamit yaay xool est-ce que nii la mooy day changer fin yi wala du changer maryamu tur la maryam tadhabuuna taru turu jigéen tadhabuuna mooy antum tadhabuuna yéen yéen a ngi dem mooy yéen a ngi dem tadhabuuna yéen a ngi dem alfalaaxu wala alfalaaxu ndax mën na ci nekk ñaari alfalaaxu mooy ak texe xayya alal falaax ñëw leen ci texe gi aflaxa ci la jóge kon alfalaaxu walla foog naa moom la bëgg a wax alfalaaxu mooy ak texe xayya alal falaax comme loolu qawmun ñoñ ay nit yu bari ne ñoñ qawmu Muusa waa kër Muusa waa Muusa waa banu Israil lañ ci jublu ala nabiyyina wa ala alihi afdalu salaati wassalaam ana mooy man ana man yatruku mu bàyyi mu ngi bàyyi yatruku taraka yatruku hada lii annabiyuuna hada lii moom it ci la annabiyuuna tamit yow yaay xool moom it ci yi ngay est-ce que dangay xool ndax yi ñuy changer ci la bokk wala yi dul changer mooy moorab la wala mabni hal mooy est-ce que an an day tekki waliif day tekki mën na tekki tamit soril ishrab naanal allati bi nga xam net te muy jigéen kataba bind na ishrab allati ak kataba zalika tamit ci la bokk ci la bokk aw ci la bokk yadrusuuna ndax daalika mooy loolu tilka bu óor tilka mooy bu dee li ma doon wax féminin tilka mooy loolu rek aw walla bokk yadrusuuna ñu ngi jàng beneen moo yuusufu yuusuf comme yonente Yàlla yuusuf ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam lawhatun tableau lawxatun mooy benn tableau uktub bindal comme lawxa comme ardoise tamit day tekki ardoise lawxatun uktub bindal ilaa vers wala a wala o comme au marché je marché hu mooy bu ma nee lahu wala daraba hu dóor na ko wu boobu tamit yow yaay xool est-ce que morab la wala mabni léegi loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci kuuru tay bi mu nekkoon al morabu wal mabni léegi xam naa dañuy yeman noonu ndax foofu la kuur bi yam ndax bu ñu duggee bi ci des moom daanaka àggale ko day xaw a jafe ci moom mu jëlaat une te ñaari kii day xaw a metti day xaw a jafee jàpp kon mën nañoo yem tey ci boobu almoorabu ba jotaay bii di ñëw bu soobee suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ñu àggale kon almoorabu wal mabni lañ gisoon bii di ñëw nag bu soobee yàlla muy vingt-quatrième cours bi ci ni mu tëralee téere bi ñu ko toftalee ñun nag weesu nañ fichier vingt-quatre mooy kon jotaay yi ñu def ñun ëpp na vingt-quatre mais ci téere bi loolu la ñu war a gis nag bankuur cours al mubtada'u al mubtada u muy mubtada wal xabaru doon naa ko wax sànq ne dinañ ci ñëw insha allahu nag ñëw ci jot na pour bii di ñëw bu soobee suñu borom subhaanahu wa kon ñu yem noonu ba beneen yoon bu soobee yàlla wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa